muy abu hindin alxajjaamu moom dañ ko gënoon a xame ci alxajjaam xajjaam technique de am paj la foog naa mas nañ ko fi tudd moo xam ne ah pour génne deret joo xam ne dafa nekk ci yaram surtout jamono yi nga xam ne deret ji day bari ci yaramu doomu aadama pour wàññi ko ay technique la yuñ doon def ngir génne deret ji ak tamit deret yi nga xam ne deretu yu baaxul lañu dajaloo fenn comme ku tëcc walla yooyu walla ku gaañu ñu fexe ba génneel ko deret jeew moom loolu mooy li nga xam ne moom lañ ko xame woon te lool la doon def moo doon métier muy abu hindin hajjam imaam ibn sakan raxmatullaahi aleyhi nee na turam moo doon abdallah waaye imaam ibn manda nee na nee nañu turam yasaar la woon waaye am na ñeneen ñu ne saalim la woon saalim la tudd kon abu hind bi ndax abu hind dàkkantal la mooy baayu hind nga lool ay dàkkantal la léegi nag ñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci nan la tuddoon réellement dëgg-dëgg ñeen ñu kon seydna abu sakan imaam abu sakan rahmatullah alayhi nee na abdallah la tuddoon kanta imaam ibn manda moom nettali na ñaari wax ne nee nañ yasaar lu tuddoon ñeneen ñi ne saalim imaam ibn isxaaq nee na moom mawla farwa ibn amrin bayaadi min al moom bokkul woon ci ñi nga xamante ne nii ci cosaan waa lansaar yi la woon waaye dafa amoon alliance ak farwa ibn amrin bayaadi te moom gisoon nañu tarjamaam walillaahi alhamdu wal minna bokkoon ci waa lamsaar moom nag ah, imaam ibn isxaaq raxmatullaahi mu ne keroog bi nga xamante ni ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge badrin ba agsi fi nga xamante ne nii mooy ar-Rawha ci la dajee ak Seydina Abu Hind nee na nag bi muy dajeeg moom mu ne wa maahu ziqun mamlu'un aysan hadiyatan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qabilahu minhu wa wassa bihi al mu dajeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci bërëb boobu moom seydina abu hindin mawla banu bayaada radiyallahu anhu imaam ibn isxaaq nee bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dajeeg moom foofu ah. Ah, mu ngi yor lan la gatandoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ziqun mamlu'un haysa muy ziq ak njaq la am njaq la moo xam ne dañ ciy def ñaaru récipient la boo xam ne euh, dangay gis euh, ci wàllu azaka yi ci nombre de ziq yi euh, da ngay tudd da nga fay gis ñuy tudd lii bu ñu àggee ci wàllu azaka yi dinañ ci gën a ñëw ziq ab récipient la boo xam ne arab yi dañ ci doon def li nga xamante ne nii dañ ci doon def lem tamit di ci def seen yi nga xamante ne nii lem doon nañ ko ci def waaye doon nañ ci def leneen lu dul lem ci récipient boobu nag moom la defoon mamlu an haysan mu ngi fees dell ak li nga xamante ne mooy xays lan mooy xays huwa tamru wassawiqu bisaman moom euh, xays euh, nu mu tudd xays benn kii la woon mooy benn façon lekk la woo xam ne euh, day am tàndarma boo xam ne am na ci beneen bu dee ci riwaaye boroom subulul huda wal war rasad ñoom ñun ko tekkee mooy aqit am soow mu lait caillé bu fermenté bu ñuy booleeg tàndarma boole ko li nga xam ne ak mooy li nga xamante ne nii mooy lu mel ni baaw beurre loolu la ñuy boole boo ko boolee loolu noonu nag mooy xaysan mu nekkoon loo xam ne lekk bu la woon bu arab yi doon bu xamoon doon lekk mu doon lekk bu am solo loolu nag la def ci loolu teeroo ko hadiyatan jox ko hadiya li rasulillah sallallahu alayhi wa bi mu ko joxee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal fa qabilahu minhu mu daal di koy nangu nangul ko hadiya moom abu hindin mawla farwa radiyallahu taala anil jami aa ñu gis bim defee loolu wa wassa bihi ansaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dénk nag ansaar yi daldi leen dénk que lu baax ci kii nga xamante ne ni mooy Abu Hind mi ah, dinañ ñëw ci ndénkaane boobu ndax ndénkaane bu mel noonu dinañ ko gisaat ci biir fii leeralu ko am na riwaaye yu ne daleen ne may leen ko soxna te ngeen takk ci moom allahu akbar wa kaana mawla bokkul woon ci shurafaa yi ku jóge woon feneen la nekk fa alwalaa u nag mën naa nekk ci koo libéré waaye mën naa nekk par alliance koo xam ne dafa ñëw ci dëkk bi mu jàppe kenn comme njaatige waaye baat la boo xam ne dañ koy tudd sax ki nga xam ne mooy sa sàng waaye fii nii mooy ne moom bokkuloon ci waa lamsaar waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne waa lamsaar Euh, may ko soxna te na ngeen ut soxna ci moom ndax laa fadla li arabiyin ala ajamiyin bi taqwa ab arab gënul ku dul arab lu dul ci ragal yàlla kii géer la duma ko may sama doom man géwél bu toll ni man wala moom géer la nee na doomam du ko may géwél tëgg ñeeño mukk loolu moom loolu ci yëfu jaahiliya la bokk nga xam ne dafa persister ba léegi nga xam ne mooy di woote fi nga bokk ak alxasabu wan nasabu fii laa bokk ñun ñooy waa diw ah kon nag suñu doom duñ ko may déedéet lislaam xamul lool inna akramakum inda allahi atqaakum te yonent bi alayhi salaatu waxoon na idaa ra'aytum man tardawna bihi man tardawna diinahu wa xuluqa fa ankixu bu ngeen gisee koo xamante ne nii diineem ak li nga xamante ne ni mooy euh, ay jikkoom gërëm ngeen ko ndax li mu tedd gërëm ko nag jikko xam nga jikko moom liw fii la bokk loolu du ko loolu du ko loolu moom du jikko moom jikko mooy yi nga xam ne moom lay incarner ci ay qualité yoo xamante ni yu baax la qualité yonent bi alayhi salaatu wasallam yu baax yu l'islam yu jullit mun a bu ngeen gisee ku mel noonu na ngeen ko may ndax kat gaay buñ ko deful fitna rek kay muy fitna bi xew ci réew yi fitnaay célibat te nag au ñu jàpp ci li leen ku ci nekk nga jàpp au moins ci li yonent bi alayhi salaatu salaam joxe woon comme remède ne shara shubba a a ashabaabu yéen mbooleem gone yi mboolem jeunes yi bopp képp koo xamante ni man naa takk na takk ku ko manul nag ah na jàpp ci li nga xam ne mooy woor ndax dina koor dina nekk li nga xam ne protection la gars nag duñ ko def ñoom dañuy bëgg a am copine wala copain loolu nag bu ko defee nag alfasaad daal di tasaaroo ci kaw suuf am mbon kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam nawle mooy ak nawle mooy l'islam l'islam moo ndaw na sëkk ci nawle kii du mu sama nawle déedéet daa fekk xanaa newul jullit kay bu dee jullit rek al islaamu moom mooy nawle gi kon wa wassa bihi mu dénkaane ci moom abu hind bi al ansaara lansaar yi dénk leen lu baax ci moom moom nag euh, wax naa la que moom dafa nekkoon koo xamante ne ni euh, xijaama la doon def mooy liñ la waxoon noonu pour di génne deret yeeg yooyu bari woon na nag lu mu ko doon defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis yu bari daal dinay ñëw di wax ci loolu kon euh, ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci seydina jaabir ibn abdillah naka noonu seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu huma wa ardaahuma ku ci nekk soloona këne anna aba hindin xajama nabiyya sallallahu alayhi wa sallam këne aba hind mi defal eh, loolu di xijaama defal na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam amaana maa ngi xool insha allah ci côté pajum yonent bi ak tibbun nabawi euh, bu ci xajee insha allah ci siira bi dinaa ko wutal bunt boo xam ne euh, médecin la la médecine prophétique muy ak tibbun nabawi insha allah bu dee maa ngi xool bu dee gis naa ne euh, am na fu ma ko def dinaa ko fa boole ci siira bi foo xam ne bunt boo xam ne moom rek lañ ciy traité comme ça ñu daal di ko wutal benn bunt euh, ndax lépp min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon riwaay imaam ibn abu hurayra radiyallahu mu ngi ci seydna abu nu'aym al asfahani daal dina koy solo ci ma'rifatu saxaaba Euh, naka noonu euh, imaam ad-Darawardi euh, jaar na ci moom imaam ad-Darawardi Abdul Aziz ad-Darawardi mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii mais boobu bu imaam ad-Darawardi bi dafa jaar ci Abu Salama mu jaar ci mu ne Abi Hindin mu ne moom ci boppam moo ko nettali ne dafa defal xijaama yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne leen bu dee ne am na in kaana fi shay'in min ad-dawaa'i xayr fa huwa fi haadihi al yaa bani bayaada ankixu aba hindin wa ankixu ilay mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Abu Hind ni mu ne dane ko bi mu ko defalee lool ba léegi dane bu dee de am na ci faj yi ci méthode de faj yi paj mi paj yi am na yiiw de xijaama gii nii de yiiw googu am mu ngi ci nekkul ne dafa du xasre du ne fii ne lii rekk amul yiiw pour wax wane xijaama ni mu amee solo ba léegi am nañu koy def am na ku ma masa romb fii nii ci Lyon mu ma xaw ma dama déggoon ci benn mosquée ñu naan kii moom lay def ku ko man la ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yaa bani bayaada yéen waa banu bayaada ankixu aba hindin jox leen takkal leen soxna aba hind wa ankixu ilayhi te bu amee lu ngeen ay doom takk leen ci moom mooy pour bëgg ñu duggante nekk benn famille ñoom ak waa ban abu aba hind bi radiyallahu taala wa arda imaam alxaakim soloona ci al ikliil di abu ahmad ah këne moom mii di abu hind keroog ci umratul Ji'irraana loolu insha allah dinañ ko gis ci ci kanama kanam siira bi umratul Ji'irraana bokk ci umra yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu masa def ci dundam euh, <coughs> keroog bi mu jógee Hunayn euh, moom mu <coughs> mu ne wat na ko keroog xalaqa ra'sa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi umratil Ji'irraana këni Abaa wat na ko keroog ci umratul Ji'irraana moo wat wat na ah, moom nag dafa amoon lu rëy lu ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon nga xam ne noonu la imaam Ibn Sakan daldi solo ak imaam at-Tabaraani jële ci yoonu imaam az-Zuhri raxmatullaahi aleyhi imaam az-Zuhri jële ko ci seydina Urwa seydina Urwa jële ko ci tàntaam di seydatina Aïsha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha moom seydata Aïsha mu ne anna aba hindin mawla bani bayaadata kaana xajjaaman yaxjumu nnabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal man sarrahu an yanzura ila man sawwara allahu al-iimaan fi qalbihi falyanzur ila abi hind allah allah ah mu ne moom as-sayyidatu Aïsha radiyallahu anha xadiis bi bu dee fii nii imaam ak Tabaraani ak imam Ibn Sakan ñoo ko solo bu dee ne de à partir de Zuhri Sayyidina Urwa ak Sayyidatu Aïsha loolu lu wér la mais ci suufam imam al-Hafiz Ibn Kathir Ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na euh, li ci suuf nag mooy fi mu jóge imam at-Tabaraani boo jógee foofu laata muy agsi ba mu bi mu agsee ci az-Zuhri yi laata muy agsi az-Zuhri yi foofu nag dafa da'if xadiis bi dafa da'if foofu mu ne moom as-sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne que ne Hind nekkoon allié waa Banu Bayaada nekkoon seen mawlaa kaana xajjaaman euh, dafa woon mooy ñoom ñoo ne woon ay njaatigéem nekkoon njaatige waa banu bayaada dafa ne woon ko doon def xijaama doon ko defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na yonent ne man sarrahu képp koo xam ne bëgg na képp koo xam ne dafa bëgg gis ilaa man sawwara allahu al imaana fi qalbi képp koo xam ne danga bëgg gis koo xam ne buur yàlla dafa def ngëm yàlla ci xolam bind ko ci def ko ci fal yanzur na xool ilaa abi hind na xool abu hind mi kii de ku bëgg a xool ku buur yàlla def ngëm yàlla ci xolam tappe ko ci def ko ci na xool abu hind mi ba pare mu teg ci lam leen dénkoon ne ankihuhu wa ankihu ilay may leen ko soxna te dee leen takk ci moom mii di Abu Hind moom nag keroog bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee àddina ah imaam al-Waaqidi rahmatullah dafa solo ci sanad boo xam ne bu da'if la mu ne Seydina Abu Bakrin bi nga xam ne ci la ne xalifa ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni aba hindin mawla bani bayaada ila ziyaad ibn labeedin dafa yónni woon seydina siddiq radiyallahu anhu aba bi di njaatige waa banu bayaada yónni ko ila ziyaad ibn labid yónni ko ci ziyaad ibn labid fàttale ku ngeen ziyaad ibn seydina ziyaad ibn labid <laughs> def nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna moom la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne bi muy nettali ba ne eh, loolu mooy bu ñu yëkkati eh, xam-xam al xam-xam ak yooyu mu ne ko mais naka lay xam-xam di jóge te ñun ñuy jàng alxuraan di ko jàngal suñu doom suñu doom yi jàngal ko sowne doom bam naan ko sakilat ko ummuka yaa Ziyaad mooy Ziyaad bi ci yow ne ko yow Ziyaad lan nga def rek ba xamoo loolu këne day naaw xanaa gisoo yahud yi chrétiens yi ñoom du ñu ngi jàng seen tawraat yeeg yooyu seen yi mais dañ cee jëfe dara <laughs> moom la léegi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa yónni woon Seydina Ziya Aba Hind ci Ziyaad ibn Labid fekk moo nekkoon ki nga xam ne moo jiite woon Kinda doon liggéey foofule doon liggéey fi nga xam ne mooy Kinda Kinda ak Hadramawt yuxbiruhu bi istixlaafihi ba'da an di ko yëgal ngir mu dem yëgal Seydina Ziyaad ibn Labiid këne léegi moom Seydina Abu Bakr mooy ki nga xam ni moo wuutu euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, moom Seydina Siddiq kon radiyallahu taala an Hindin an abi hindin wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu